baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim qul yaa ahla alkitaabi lima takfuruuna bi aayaati illahi wallahu shahidun calaa maa taamaluun suñu boroom tabaaraka wa tacaala ne qul waxal yow rasuulullah salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi yaa ahla alkitaab yéen ñi nga xam ne yéen lañ joxoon téere ju lu jiitu mu lima takfuruuna bi aayaatillah mu ana lan moo tax looy luy ndayu ngeen di weddi bi aayaatillaahi ji laayaay yàlla yeg màndargaam yu leer yii wallahu te boroom bi tabaraka wa taala shahidun mooy ki nga xam ne mooy seede ala ma ta'malun ta moo fekke di seede li nga xam ne moom ngeen di jëf ci wuudu teg lu baax seen kéefér seen weddi gi xam na ko ta seede na ko kul waxal ba léegi yow rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaa ahlal kitaab yéen ñi nga xam ne yéen laa jox téere yéen lañ joxoon téere minal yahuudi wan nasaara lima moo ana lu tax tasudduuna ngeen di dox diggante nit ñi an sabilillahi ak yoonu boroom bi tabaaraka wa taala yéen duggu ngeen ci de waaye ku nar a dem ci lislaam ku ci nekk sax ngeen bëgg ko cee génne yàlla tere nag ka ci newagul bëgg cee dugg ngeen koy fexee sori lak moom di ko wëlbëti mu daal di wëlbati daal di dëggaleeg lislaam di wëlbati ñan man amana mooy ñi nga xamante ni daal jot nañoo gëm ngeen bëgg a dox seen digganteeg li nga xam ne mooy doxe li nekk ci alquran voilà ne leen des leen nekk ay jullit waaye nag boo du ngeen doxe affaire yi ah mu ngi noonu non il faut oblige oblige que fii képp koo xam ne sàcc na kenn du dagg a c'est quoi ça voilà mooy ñoo yéen yéen waa ahlul kitaab ak lii bu nee waa ahlul kitaab nag mooy yahuud yi ci gënoon a virulent ba léegi sax mais comme que bariwuñ mais dañuy pousse. seen idées yooyu dañuy pousse ñi nga xam ne façon athée yeeg ay Nations Unies façon yooyu conseil de sécurité gaa yaa fa bari léegi nag ñu naan la voilà mooy les droits de l'homme la déclaration de droits de l'homme bi nga xam ne déclaré nañ ko wax ko loolu day day tere yi ah kon nag suñu boroom nag ne leen li mooy li charia daal di digle moom la droit de l'homme yi di tere voilà ci gàttal daal affaire bi loolu la moo <laughs> voilà léegi suñu boroom nag waaye laaj leen daal yéen yéen ñi nga xam ne yéen joxoon téere ak ñi mel ni yéen li ma tasudduuna an sabilillahi man amana lan moo tax ngeen di dox diggante di wëlbati ak ci yoonu yàlla wi diineem ji doxalin wi dundin wi mu teg man amana ñi ko gëm ne ñu gëm nañ loolu ne nañ koy dox yéen ngeen ne loolu nag du fi am nag noo gëm non non non non non non si ana pas c'est pas question que l'islam di samp fii ci jaziratul arab fii ci Médina fii di Yathrib loolu la yahuud yi doon wax non non non tabgunaha te ba ngeen koy def yéen daal nekku ngeen lu dul di sàkku iwaja eh, di sàkku nag ci l'islam nan lañ ko doon defee di seetal l'islam ay dëng-dëng naan voilà lii yépp day wane ne xool leen rek yaakaar ngeen ni mos lii xellu na nit koo xamante ne nii dafa sàcc sàcc quand même lu ndaw yow ñu ñëw dagg loxoom quoi loxo quand même loxo dootu ko am saxatul waa ji njaaloo ñu ñëw dóor koy yar quoi na qu'est-ce ay yu mel noonu non non non gars yi non attention quoi waaw di di jéem a ut naan lii dafa dëng quoi yabru na haa wa jaa ngeen koy ut ñu koy utal li nga xamante tabru na haa boog yéen ngeen di utal l'islam ay wa jaa ay dëng-dëng te loolu mooy nekk lu dul ci seen bët yi ndax boroom bët bu dëng bi boroom bët bu taq bi du gis lu du taq boroom nopp yu weng yi du dégg lu dul lu weng de mu ne wa antum te yéen suhadaa yéen a gën a seede yéen yahud xam ngeen ne tëralin wii dundin wii mooy bi yàlla gërëm te moom la waxoon na na diina inda allah l'islam comme ni ne ci seen tur seen seen téere yi te comme ni nga xam ne noonu la ko yonent yi ngeen ne moom ngeen gëm sax alayhimu salaatu wassalaam noonu lañ ko doon seedee kon nag yéen nan ngeen di seedee ni lii mooy yoon wi l'islam suñu boroom gërëm ba pare ngeen koy tëj ndëng-ndëng ku ci nekk ngeen bëgg ne voilà doo ci nekk boo bu ñu doon dox loolal ba far ñoom jàpp ne ñii dañoo dox dox lu voilà ba xasee nekk du ngeen ko doxal waa lan moo tax ngeen di def lool wamallaahu ta borom bi nag yëg leen ne de wamallaahu ta borom bi nekkul bi xaafilin koo xam ne dafa di yëgadi amma taamaluuna ci li ngeen di jëf ci lu yées di dëddale nit ñi ak yoonu l'islam di dëddale nit ñi ak yoonu borom bi tabaaraka wa taala waaye it ña ci nekk ngeen leen di ci wàllu économique xeex ak lépp ngir ñu génn ci loolu borom di nee na man di nekkuma koo xamante ne di xaafilin borom di de nekkul bi xaafilin ku yëgadi an maa taamalu na ci li ngeen di jëf ci lu yées mu ne yaa ayyuhalladhina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te gël in tuti'u gis nga nag bés bu ngeen fi toppee fariqan mbooloo min alladina utul kitab gi mooy ñëpp waaye rawatina ñi ci gën a ci ñoom ñi nga xam ne ñoo ci yées ndax am na ci ñoom ñoo xamante ne nii ñoom nekkuñ ay prosélytes wala ñoo xam ne dañoo dañoo ne par force bu goyew di force nit ñi ne leen par force da ngeen a war a génn ci diina gi wala da ngeen bëgg war a nekk ñoom duñ wax loolu wu nekk comme ñun duñ ko def waaye di yéen nag dafa am ñoo xam ne ñoo gën a wow wow gina nekk ñoo xam ne ñoo gën a safle euh, ay bëñ ñuy matte buñ ne lii lañ jàpp jeex na léegi nag suñu borom ne yéen ñi gëm yàlla in tudiyu bés bu ngeen fi toppee fariqan mbooloo surtout moo mële min alladina utul kitab bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere ci yahuud yi nasaaraan yi wat naa ne bés boo leen toppee yaruddukum dinañ leen dëddale dinañ leen delloo banda imaanikum ginnaaw bi nga xam ne ci ngeen gëme nekk ay jullit kaafiriina dinañ leen delloo ngeen nekk ñoo xamante ne ay yéeféer ngeen di doon te lool mooy seen mébét bi voilà waddat ta'ifatun min ahlil kitaab yi waaw comme loolu gisoon nañ ko wëbët na lool li nga xamante ne ab ab kuréel boo xamante ni te waxoon nañ la ñooñ mooy ñépp ñi nga xam ne mooy waa ahlil kitaab lan kan yéen bu ñu sànk leen walla law yudilluunakum wa maa na illaa anfusahum wa maa yash'uruun kon nag mu ngi noonu le gis nga gaa yi de bés bu ñu ko manoon yaay bu ñu ko manoon bu ngeen leen toppee bu ngeen leen di topp gis nga seen idées yi ñu naan leen ñooy les lumières ñooy idées yu baax yi c'est ça l'humanisme lii mooy ak nite lii mooy dugg ci vingt et unième siècle génn ci yu arrière yi di leen dig ay ay neexal bu ngeen ko defee dinañ jàppale seen réew yi walla seen dina dox bailleur de Paris ñoon ñëpp dinañ ñëw di leen financer man de damay laaj bi fi gars yi amee seen pseudo indépendance yii ba léegi ana man réew moo soqale ko parce que Nations Unies wala FMI wala Banque mondiale wala Club de Paris wala tubaab yi ñoom ñoo ko financé ba ba dëkk boobu finan daal di daal di suqali ko loolu amul loolu amul de loolu amul du tout amul gars yi ñoo liggéeyal seen bopp gis nga ay Rwanda yi li tax ñu tane Afrique nekkuñ gis nga dañoo daggoog tubaab changer langue ne langue bi ñuy wax léegi du français euh, national anglais la te ñoom gëmuñu waa ñi ci ëpp ñooñu gis nga ñooñu li tax ñu xaw a décoller tuuti mooy dañoo gëm seen bopp liggéey yi tant nekk fi di xaar du ay ay don ay financement yooyu du la ci génne te xoolal yéen dëkk yépp yu fi jaar ñun Sénégal lan lañu ñu ñaata milliards lañ ñu jox waaye lu ñu la joxee benn dërëm ronkante nañ ci yow téeméer fële ci loo xam ne moom la ñuy jël ci sa ressources yi ak yi nga xamante ne nii ëmbal la sa sanqal ndax ñoo la sa keer sa ndax ñoo la sa sanqal bu ko defee doo man dara miig ngay def yu pari ngeen koy jël ay loi yoo xam ne moom ngeen di dugal mu wuteeg waxuma sax affaire ngëm-ngëm ak yooyu waaye ngor kese ak li nga xam ne mooy kersa gi nga xam ne woon réew mi kese ñu leen di dugal loo ay loi yoo xam ne wuute nag loolu le ngeen koy def parce que lan yéen da ngeen leen a topp leerlu lool bu dee rek mooy ci wàllu àddina nii lan ngay xalaat ci wàllu diine moo tax suñu borom ne yaa ayyuhalladhina amanu yéen ñi gëm te dëggal in tuti'u waat naa ne bés bu ngeen fi toppee xam mbooloo mii minal ladina kafaru ñii nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoom minal ladina utul kitaab mbooloo mii nga xam ne moo tax bu dee mbooloo mi ñoom ñëpp la mooy min bii du nekk loo xam ne day nekk partitif loo xam ne dañ naan bokk ci mooy ñoom la rek <coughs> day leeral bu ngeen toppee mbooloo mi mbooloo mi nga xamante ni ñooy ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere yarul duukum dees nañ leen delloo baada imaanikum ginnaaw seen ngëm yàlla kaafiri na ngeen nekk ay yéeféer wa fa moo ana nag na ngeen di weddee seen borom wa antum te yéen jullit ñi tutla aleykum ayatullah ñu ngi leen di jàngal laayaay yàlla yi muy alquraanu borom bi ña nga xam ne ñoom la doon wàcc ci ñoom yonent bi alayhi salaatu wa di leen ko jàngal waaye ñun ñii ñu ngi koy dégg bëccëg suba ngoon ñuy jàngal laayaay alquran yi même bu dee na bëgguñu koo dégg gàddaay alquran gi tar na waaye mu ngi fii ku ko déggul yaa ba bañ a dégg wa fiikum te nekk na ci seen biir rawati nañu doon dund ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam rasuluhu ndawam bi nga xam ne moom yàlla moo mële wàcce laaye yii ndawam bi mu ko yebal mu ngi ci seen biir alayhi salaatu wassalaam waaye ñun ñii buñ xamoon dëgg-dëgg wa fii naa rasulullah yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi suñu biir laaye bii day niroog ba nga xam ne moom la doon wax ca suurat suuratul xujuraat rawlu gisoon nañ ko voilà kon nag affaire baa ngi noonu nële këne fii ko mu ngi ci seen biir ndax jullit bu ne am na yonent balay sa saam bu ne ci biiram mooy lan il suffit mu nekk loo xamante ne nii moom nag li tax loolu di yeewu ci moom mooy il faut moom mu nekk ci li mu newoon bu newoon teg tànkam ci alquran ak sunna léegi mu nekk koo xam ne mooy muhammad yi lay nekk pur pur lay nekk ku set wecc nekk koo xam ne day weex tal muhammadien pur nekk ko jug yonent mi alayhi salaatu wassalaam kooku mooy ay waxam ay jëfam ay tegam ay dalam lépp c'est prophétique c'est muhammadien Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mooy ki nga xam ne mooy habité kooram mooy habité léppam esprit wam ak xoolam ak ruuxam ak lépp xalaatinam mooy doxalinam day nekk doxinu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxinam day nekk waxinu yonent bi alayhi salaatu wassalaam xoolinam day nekk xoolinu yonent bi alayhi salaatu wassalaam jëfam day nekk jëfu yonent bi alayhi salaatu wassalaam même xalaatam day nekk xalaatu rasulullah sallallahu sallam moo koy habité comme niñ naan naan na xam nga ci wàllu côté caaxaan yi naan sawaay moom démons yi ñoo ko habité voilà mooy koo xam ne moom moom Iblis a ko habité quoi yëfi Iblis yu satanique rek lay def loolu nag côté bu baax bi koo xam ne moom ci yoonu yeneen tubaab yi nga teg nii nga xam ne kooku yow def nga mooy nag da topp sunnaam topp alquran loolu mooy tax wa fiikum rasulullah boobu yonent wa fiikum rasul suñu borom di wax yow nga man koo incarné yëg ko xam ne bi ko dund xam ne yow yaa ngi nii yow nga de yaag rasulullah bokku ngeen waaye moom mooy ki nga xam ne moo la habité sa lépp sa yëngoog sa teg day mujj nekk nga xamante ne yow da ngay mujj nekk koo xamante ne nii ku la gis rek ko directement yonent bi alayhi salaam léeg-léeg sax nit gis la jàpp ne yonent bi alayhi salaam la gis ci ay ah, moom itam foo ko foo ko tamit borom bi ay xéewal day def loo xam ne mooy tax waajooju tamit mën koo gise noonu le te tamit noonu ngay mel képp ku la gis day fàttale ko yonent bi alayhi salaam man laa gis sax mel ni ku jàpp ne yonent mi alayhi salaam la tooge kon wa fiikum rasulullah wa man ya'tasim ñu boroom nag ne képp ko moy képp ku jàpp te daal di wóolu billaahi ji boroom bi tabaaraka wa taala daal ci lii mu leen digal diineem ji mooy alquraanam ji sunnaam ji digalam yii ngeen ne ci tereem yi ngeen sori ko faqat dëgg dëgg waajoo jële hudiya kooku de gindinees ko de ilaa siraati mustaqim jëma ko ci li nga xamante ne nii mooy yoon wi nga xam ne mooy woon wu jub wi te mooy millata ibrahim alayhi salaam mooy diinul islam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi